muy ghazwatu badrin gisoon nañu ci jataay bii weesoo ni nga xamante ne noonu lañu faatee ki nga xam ne mooy abu jahlinil mal'un te ñi ko faatoon mooy ibn afra loolu le moo ñëw ci saxiixu imaamul buxaari waaye ñëw na ci yeneen yoo xamante ne ni dañ ne seydina ki nga ci saxiix imaamul buxaari ak muslim rahmatullahi alayhim dañ ne ki mooy ñaar lañ seydina muaad la ibn ibn afra waaye ak muaad ibn amr ibn al ñoom ñaar ñoo ñële ndax nettal yi léeg-léeg danaan ibn afra bu seydina abdurrahman ibn awf bi radiyallahu anhuma bu ne ñoo muaad ak muawid di doom alxaaris alxaaris moo male nag seen baay mais seen yaay di afra léegi nag waxoon nañ la tey dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy nettali bi li nga xam ne noonee la ko al imaamu Muhammad ibn Isaaq rahmatullahi alayhi moom ni mu ko soloo te ni ko nettalee ci faatu Abu Jahlinil maloon boobu moom dane ki nga xamante ne nii moom moo ko faat keroog mooy ki nga xamante ne nii mooy euh, ki nga xam ne <coughs> euh, euh, mooy mooy mooy mooy kii Jamuh Amr ibn Mu'aaz ibn Amr ibn al-Jamuh voilà mooy moom Mu'aaz ibn Amr ibn al-Jamuh ndax kooku moom mooy kële moom dane Mu'aaz ibn Amr ibn al-Jamuh comme ni mu ñëwee ci yenn riwaaye yële ne ñaari jeunes yoo yële doon wax Seydina Abdurrahmaan ibn Awf Seydina Mu'aaz ibn Amr ibn al-Jamuh lak Mu'aaz ibn Afra ci yeneen riwaaya yi ñu ne si ñaar ñaari doomi Afra yi muy Muaad ak Muawid léegi nag ibn kii imaam ibn Isxaaq moom moom nag lii muy nettali dane Muaad ibn Amr ibn al-Jamuh la woon axu Bani Salima nee na damaa dégg ci biir xare bi Badar keroog ñu naan Abu Jahlin moom moom moom moom nee na maa ngi ko gis mu ngi nekk ci benn mooy ci digg nit ñi ci biir xare bi ci biir euh, armée Quraysh bi nit ñi wër ko mooy yéeféer yi wër ko ay mbokkam nga xam ne mooy pour nga jege ko du itam du yomb parce que tapet la li li ot ba doon wax wax nu dëgg mooy dafa def le tout sol gisoon nañ keroog muy defar mbubb koŋam bu baax loolu xam na nañ ne waa c'est normal waaye mooy daa ñëw ci digg manding mi la ne fi nga xam ne ci digg nit ñi fi nga xam ne pour ñu accès ci moom ci xare bi ak ay jafe ndax foog nga rey ñu bari door accès ci moom te wax nañ la doom ja Ikrima mu ngi ko wër ak gaa yi nag nee na maa ngi dégg nag noonu laa ko gisee ma dégg nit ñi naan Abu mu mel ni daal moo tax mu ne ko comme garab yooyu nga xam ne mooy am gol gis nga gol garab yi ni ñuy bariwee noonu bari ba ñuul kukku Abu Jahl nekk ci sa biir seen biir di benn garab ni ñoom xam nga lool ngir nga dem ba agsi ci moom day jafe moom noonu la doon doxalee nee nag ma dégg gaa yi naan ah Abu Jahlin de moom kenn manu koo kenn manu koo jege de moom kenn du jege de Abul Hakam mi ñu naan moom kenn du ko jege de léegi nag bi nga xamante ne nii nee na nag naan kenn manula agsi ci moom nee bi ma ko déggee ma ne ah quoi man Mu'aaz man man man sawaay Mu'awwiz ma ne non sawaay moom man Mu'aaz ibn Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu ma ne sawaay def naa ko sama affaire non sawaay maay occupé maa koy lijjanti nee na gis nga ma daal di fexe ba agsi ca jege ko moom bi ma xamante ne nii ci laa ñëw ba jekk ko nee gis nga bi ma yëkkatee sama jaasi bi ma ko dóoree ci tànk nee na tànk bi laa dagg tànk bi naaw mel ni gis nga dëbb mooy xeer yu ngand yooyu ñuy dëbbe li nga xam ne mooy xooxu tàndarma yi bu ñu ko ci dóoree ni muy tase nee na keroog bi mu ko dóoree Abu Jahlin jaasi ci tànk noonu la tànk bi naawee léegi nag nee na bi mu demee noon doom ji comme que mu ngi woon ci wetam Ikrima doon ko wër nee na Ikrima di may dóor benn jaasi ci mbagg la mën a sama mbagg mi daal di dagg kay ci saase sama loxo bi daal di dagg waaye nag mooy da doon lang léegi nag nee na way bëccëg góog yépp noonu laa doon xeexee ak sama loxo boobu di lang nee na daal bi ma demee ba mu sonal ma ma daal di koy wàcce sama loxo bi ci suuf dëgg ceeg sama benn tànk rek bës loxo bi daal di fay des mu continuer di xare nan ki nga xamante ne nii man maay Muaaz ki nga xamante ne ibn Amr ibn al-Jamuh kon nag noonee la ko ki nga xam ne mooy imaam ibn daal di nettalee léegi nag mu ne bi nga xamante ne nag noonu la demee mais nag faatoogul woon nee na ginnaaw gi gi nga xamante ne nii nag mu Muawwid ibn Afra daal di ko fay romb nag daal di koy duur benn jaasi tël ndax kële tànk bi la dammoon la la woon kii nag mu rombu ko fa fekk Abu Jalil ci suuf mu dóor ko benn jaasi bàyyi ko fa waaye nag mu des ne moom ba léegi deewagul après nag ci la Seydina Abdallah ibn Mas'ud daal di ñëw jettali ko ci la doon waxe waxam ni mu doon wax waaye liñ la waxoon mooy lële mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër même bu dee ne imaam al-Hafiz ibn Hajar comme niñ la ko waxoon fexe na ko boole ci Fathul Bari walillahi alhamdu wal minna kon daal nii la Abu Jahl al mal'un daal di faatoo léegi nag ñu xool ci xare bi mais beneen ponkal boo xam ne moom mu naka la faatoo alhamdulillah mooy Umayya ibn Xalaf mi nga xamante ne nii <laughs> moom la Abu Sa mooy Abu Safwan de xam nga waxoon nañ la keroog ba nga xam ne ci la ko Saad xaritam mal bii moo na ko woon yow yonent mi alayhi salaatu salaam nee na sax ñoo lay rey bañ jotee mu Abu Jahlin moom ca Kaaba ga foofale mu ne ko fan la ma wax fan la lay faate mu ne ko waxuma fan mu tiit ba keroog bi muy génn jabar ji naan ko yow da ngaa dof foo jëm yow ñii nee nañ ñoo la fan ngay dem mu naan ci sa xare di ak ñoom mu ne non damay jóg géej ba fu soriwul rek dellu si waat utoon gëléem gu gaaw léegi nag keroog nag bi nga xam ne ci la xare bi tar ñu rey ñu bari ci waa Quraysh léegi nag ba gaa yi <laughs> defet bi nag dal leen ñu xam ne ñàkk nañu nga gis nag yenn paa yi xamatuñ nag nuñ def te mënuñoo daw mënuñoo rëcc léegi nag nee doon Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu moo ko nettali nee na man de moom sama xarit la woon Makka mooy boo xaritu noonu dañoo ay copain lañu woon léegi ci gàttal daal affaire bi nettali bi nee na keroog Badar maa ngi yor loo xamante ni ay mbubbu koŋ yoo xam ne ci yenn ci yéeféer yi ma jot a rey man Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu dugg ci waa Quraysh maa ngi ko yor ak ay jaaseeg yooyu léegi nag Umayya daal di may gis daal di may woo ne ma yaa abdal ilah ne ma yaa abd amr yow jaamu amr ndax noonu la tuddoon moom ba mu ba la changé turam tudd abdurrahman umayya nag doon doon entêté wu ne par force noonu la koy woowee ah, a moom du ko woowee rahman ndax xamul luy rahman ba mu daal ñu d'accordoon ne ko kon dee ma woowee abdul ilah léegi nag nee na bi ma nee abd amr faale wu ma ko mu ma yaa abdal ilah yow abdal ilah ma daal di koy wuyu mu ne ma yow ndax est ce lu gën jël man maa gën bu bu yi ndax bés boo ma kiiwee bés boo ma jàppee def ma prisonnier de bu may bu may yónnee sama alal màkka ñu ngir ñu jëndi sama bopp ngir ma jënd sama bopp dinaa la defal dinaa la jox alal ju bare baree baree baree bari léegi nag no ne ko man Abdurrahman ibn Auf ne ko allahu idan ah jëlal pacte ci yàlla est bu ma bàyyee sama sama kii yii ba jàpp la prisonnier sama mubbu koŋ yii diñ ma ci fay lu ëpp loolu buy bu dee ne bés bi nga xam ne ci ngay jënd sa sa sa sa sa sa sa sa sa liberté mooy sax sa ngir mu ngir rëcc ngir ñu baal lay libéré ginnaaw gi mu ne ko waaw nee na nag ma téye ko noonu nag jàpp ci loxoom moom moom Umayya ak doom ji mu fi indi woon muy Ali ibnu Umayya ibnu euh, Xalaf bi nga xam ne dañ ko doon dàkkantal naan ko yaa Aba Ali waaye di ko dàkkantal beneen doomam di Safwan di Aba Safwan léegi nag nee na bi ñuy dox noonu rek Seydina Bilal radiyallahu anhu daal di koy séen te xam nga Umayya mi moo moomoon Seydina Bilaal ca Makka laata ba l'islam di ñëw moo ko doon mbugal doon ko dóor ay dóor di ko teg ay xeer yu diis di ko naan ko wàcc génnal ci diine ji moom Seydina Bilaal bañ di ko daan teg ci naaj yi di ko boole xale yi di ko duma mu koy duma naan ko génnal ci diine ji mu bañ naan ahadun ahadun ahad naan kenn kese yàlla kese moom lay tudd moom Seydina Bilal ahadun ahad Umayya mii moo ko moomoon Seydina Bilal daal du koy séen ci biir xare bi mu ne ha mu ne Umayyatun na xalaf mu nga nële rasul kufri bi Makka laa najawtu in najaa ne i kële bu Umayya ibn xalaf kii mooy mooy bopp kéefër gi nekk Makka moo leen gën a rëy mu ngi nii léegi nag ne wallaahi moom bu rëccee man duma rëcc tey mooy tey man moom moom man Bilaal man ak Umayya am na kuy dee tey léegi nag Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ne ko eh Bilaal yow sama sama na bi may wax noonu rek Bilaal daal di woo lansaar yi ne leen yaa ansaarallah yéen ñi nga xam ne yéen waa Medina ñuy dimbali yàlla xay di dimbali yonent bi alayhi salaatu wassalaam hada Umayya ibn Xalaf ra'sul kufri bi Makka la najawtu in najaa ne gaa yi hé yéen yéen ñooñu laay wax yéen waa lamsaar gaa yi daw waa lamsaar agsi ci Seydina Bilaal mu ne leen ra'su ra'sul kufri bopp kéeféru Makka gi mu ngi nale mooy Umayya na Xalaf te yëg leen ne wat naa ci yàlla ne man Bilaal gis nga bu rëccee mooy man bu boo bu rëccee man du rëcc wala tay man maay rëcc wala moom du rëcc nee na gaa yi daal di song Seydina wër Seydina Abdurrahmaan ibn Awf mu ne fa naan leen non sama prisonnier la bi muy wax loolu rek gaa yi daal di koy jaarale ay jaasi daal di dóor ki nga xam ne mooy doom ji muy Ali ibn Umayya dóor ko benn jaasi kay laax mu daal di wadd rek Umayya yuuxu Seydina Abdurrahman ibn Awf nee na mu ngi yuuxu radiyallahu anhu yuuxu woo xam ne mosuma dégg yuuxu bu mel noon ma ne ko nag dawal Umayya dawal ta nga xam ne mënoo rëcc te nag moom manuma ci yow dara te nag dawal te amoo foo rëcc nee na bi muy daw gaay bi foofu la kii daf dafa diisoon gaay yi corote gaay jaas yi noonu la ñu ko faate moom Umayya ibn Xalaf xalafahu Allahu fi naar kon nag gaa yaa ngi noonu le nii mooy ci gàttal daal nii la ñu faate gaay yi keroog nag nii la demee mooy faat nañ fa ñi nga xamante ne nii mooy ci waa Quraysh faat nañ fa soixante-dix ñoo xamante ne nii ñoom lañ faat keroog muy juróom-ñaar fukk ci ay ci waa Quraysh lañu faat daal di jàpp juróom-ñaar fukk prisonnier mooy loolu la mooy soixante-dix lañ rey ci ñoom doo Abu Jahl na ñoom Umayya ibn Khalaf Abul Bakhtar ibn Hisham ak gaayoo yi jàpp soixante-dix yoo xam ne prisonnier nii daal ci gàttal nii la xare bi jeexee bi nga xam ne nag ci la xare bi jeex ñu jàpp gaay ñi nga xam ne ñii di daw waa Quraysh nag di daw am ñu leen topp ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñenn ñi daal di des ci biir euh, fi ñu doon xaree di dajale màng mi butin de guerre bi ñenn ñi des yonent bi alayhi salaatu salaam ngir aar ko léegi nag ci loolu nag bi nga xam ne nag ci la ñu pare ci la ñu ñenn ñi ne ñun ñun alal ji nekkoon fii ñun ñoo ko war a moom ndax ñun ñoo dàq woon yéefér yi ñeneen ñi ne déedéet ñun ñoo ko doon garder ñoo ko dajale ñeneen ñi ne déedéet ñun ñoo ñun ñoo waroon waroon yonent bi alayhi salaam ba bañoon benn yéefar ak si ci moom kon ñun ñoo gën a yey li nga xam ne mooy màng bi ci la suñu boroom wàcce laaye bu njëkk ci saar bii naan yas'aluunaka anil anfaal qulil anfaalu lillaahi war rasuul léegi ba ni laaya bi jeexee loolu dinañ ci ñëw kon nag mu ngi noon daal ci gàttal nii nii la xare bi jeexee keroog nag ci biir xare bi mooy nii daal lañu faate ñi nga xam ne ñooy sanadiidu Quraysh jàpp ñi nga xam ne prisonnier te ci prisonniers yi bokkoon na ci muy Uqba ibn Abi Mu'ayt an-Nadr ibn al-Harith ñooñu moom après lañ leen faat ci yoon wi bi ñuy dem Medina ci yoon wi la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ñu faat leen sinon ñoom ñii nag foofu lañ leen jàpp prisonnier daal di leen faat ginnaaw gi na ci prisonniers yi ñu jàppoon keroog Seydina al Abbas ibn Abdul Muttalib nekkoon baytexu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye ci waa Makka la àndoon ñëw doon xare contre yonent bi alayhi salaatu wassalaam même bu nee ne dana dañ koo forcer yonent bi alayhi salaatu wassalaam nangulu ko loolu ak ñooñu noonu lañ leen jàppe def leen ay prisonniers ak Abu Aziz ibn Umayr nekkoon frère du Seydina Mus'ab ibn Umayr ñoo ñépp keroog soixante-dix prisonniers comme ci gàttal nii nag la xare bi jeexe bi mu jeexe yonent bi alayhi salaam dajale li nga xam ne mooy seen koor seen seen seen seen yaram yi ñoom Abu Jahl nag ñooñ gas lu benn mbalka daal di leen cay dugal lu ñu daal di leen cay dugal mu taxaw wax ak ñoom ne ndax yëg ngeen ndax gis ngeen li leen sama borom digoon muy dëgg man de gis naa li ma sa borom borom muy dëgg wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa